ajmaciina amma bacdu fa yaquulu alimaamu alxaafidu alxujjatu alcalamu abu zakariya yaxya bnu sharafin annawawiyu addimashqiyu alshaaficiyu raximahu llah fi kitaabihi riyaadu alsaalixiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu miya wa arba'ata wa salaasuun an abi barzata radiya allahu taala anhu anna rasula allahi salla allahu alayhi wasallama kaana yakrahu an-nawma qabla al-ishaa'i wal-hadiitha ba'daha muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-haafidu an-nawawiyu rahimahu allahu taala rahmatan waasi'a rahmatan wasi'a mu ñuy ñëwaatal ci suñu chapitre bi nga xam ne ñu ngi ko ubbi woon ci suñu jotaay bii ñu génn muy chapitre trois cent trente-quatre ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent dono baabu karahati al hadith ba'da al isha'i bunt bi wax sib guñu sib nekk di cause la causerie di waxtaan feel la waxtaan ubbi waxtaan tàmbalee waxtaan conversation que discussion loolu nag mu nekk nii walla mu nekk ci loo xamante ne nii par téléphone wala par whatsapp wala par leneen a ci yem yu bees yeeg wala nga toog fii waaj a nekk feneen ngeen di waxtaan lool benn la <laughs> nga ne ma waaw waaw attention mais bu dee man ki may waxtaanal na moom doo saa ci moom ñu mais al ibratu mooy yow mi ñuy wax la <laughs> yow nga ne ma man parce man. daa nekk fii ci faras waaw di waxtaan ak sama yaay wala sama soxna bu nekk Sénégal wala bu nekk fii non bu nekk Sénégal wala sama frère wala sama xarit ma fa xam wala samay am di jàmme mais man c'est vrai que après gée la fii mais comme que Sénégal ñoo leen rawee deux heures de temps ñoom foofu timis sax jotagu fa quoi léegi kon loolu est-ce que am na lu ci nekk ñu ne la non ça dépend yow la wax yow yow yow la ñuy yow léegi nag la ngeen di waxtaane yëpp ndax dañ koy si ak loolu dinañ ci ñëw ci xadiis yi nan la lan mooy tax ñu sit ko waaw ak fan lay nekk loo xam ne kenn sibu ko loolu xadiis yi moom lay rek Imaam Nawawi ci suñu jotaay bii ñu génn indi woon na la bi mu la nee baabu karaahatil xadiisi ba'da al-ishaa'il aaxira mu ne al muraadu bihi al-xadiisu alladii yakuunu mubaahan fii gayri haadal waqt wa fi'luhu wa tarkuhu sawaa fa amma al-hadith al-muharram aw al-makruh fi ghayri hadha al-waqt fa huwa fi hadha al-waqt ashaddu tahriman wa karaha amma alhadithu fi lxayr ka mudakarati alilmi wa xikayati salihina wa makarimi alaxlaq walhadithi ma dayfi wa ma talibi hajatin wa nahwi dalik fala karahata fihi bal huwa mustahab wa kadha alhadithu li'udrin wa aridin la karahata fihi wa qad tadaharat alahadithu sahihatu fi kulli ma dhakartu loolu la waxoon mam bëstale woon ko ubbee woon ko buntu bi léegi nag tey mu war a dugg indiwul ay aaya ci kanam waaye ay xadis la bi ñetti xadis la fi indi loolu dañ ko fàttewoon wax bii passé bi ñuy tëj waaw kon indiwu fi ay xadis indiwu fi ay aaya ay xadis ñetti xadis nag la fi imaam indi tey ci ñetti xadis yooyu bu mujj bi par exemple gisoon nañu ko insha allah kon daanaka ñaar moo ñu ci gën a kii mu ne mooy xadis sept cent mille sept cent quarante six mu ne an abi barzata mu ngi jële ci saxaaba boo xam ne dàkkantalam la gënoon a siiwee muy abu barza waaw moom boo ne abu barza moom gaa yi xam ko ah. <laughs> waa gaa yi waaw waaw loolu booy mooy mooy ñi xam-xam xadis nag ñoo looloo tax may wax voilà <laughs> ak ñi nga xam ne jot nañu dégg tuuti ca xam-xamu xadiis sinon bu dee ñi nga xam ne moom ay tullaabu ilma ñu ngi ci ñooñ waxuma la kii bi rek mais tur bi sax xam nañ ko voilà <laughs> mais waxuma loolu mooy ñi nga xam ne rek xaw nañoo kii rek euh, Abu Barza surtout bu ñuy kii waxtu julli yi bu dee njàngum jaar ci xadiis lañ ko def dinañ xam turam waaw dinañ xam turam moom Abu Barza radiyallahu dinañ dégg daal ñu naan Abu Barza même bu dee manuñ la wax ci moom dara wala fàtte nañ ci ay mbiram mais nañ ne ko mas naa ko dégg ah, parce que bu ma juumul ba am na fu ma doon dégg ay waxtaan ci wàllu waxtuy julli yi ci waaye ko jaare ci hadis ah boo jàngee ay ñoom Umdatul Ahkam ak yooyu waaw kay di nga dégg moom Abu Barza <laughs> waaw kay ngay Bulughul Maram yooyu nga xam ne di jàng fiqh di ko jaare ci hadis Rasul sallallahu alayhi kooku moom dina ko dégg waaw xanaa mu bañ faa àgg ci buntu boobe yi wax ci waxtu julli yi voilà kon mu ne kon an abi barza mu ngi jële ci sayyidina mawlana abu barza al aslami bokkoon ci la tribu des aslam ah <laughs> anna rasulallahi kene yonent bi de sallallahu alayhi wasallam dawal yàlla li kaana nekkoon na yakrahu doon sib doon bañ an nawma nelaw qabla al isha laata ñuy julli gée waaw nga nelaw wal xadiis ak di waxtaan baadaha ginnaawam amaagee da doon sit da bañ ku ci nelaw dinañ la wax lu tax insha allah waaye après gee da doon bañ ku nekk nag ubbi waxtaan nag mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al xaafidu al buxaari naka noonu al imaamu abul xusayn muslim ibnu al xajjaaj al qushayriyu an-Nisaburi rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo léegi laaj bu njëkk mooy est-ce ñoo ka solo ñu la la al imaamu Ahmadu hadis daa bokk hadis yi gën a al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ak waa sunanul arbaa imaam Ahmad jiitu woon nag waa sunanul arbaa léegi jeex na ak muttafa moo li mooy rawaahul jamaa ba pare muttafaqun alayhi la Ah, alimamu Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibnu Maaja naka noonu alimamu ad sax solo na ko rahmatullahi ala al-jamii alimamu Maalik daal moo ko solowul waaye sinon lii ñépp daal ka solo alimamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci baar yi bari ka kitaabu mawaaqiitu salaah waaw indi na ko foofee baabu ma yukrahu min as-samari ba'da al-isha te bunt bi am na xadis buñ ci masoon a gis buy doon wax lu mel nii quoi waaw te mooy xadis bu mujj bi mooy bunt bi ci tegu la woon baabu samari fil fiqh voilà wa wa wal xayri ba'da al-isha mooy xadis Seyna Anas biñ la ne mooy dañ na ne ñetti xadis la fi bu mujj ba mooy Seyna Anas nag boobu lañ gisoon voilà kon imaam al-Haafiz an-Nawawi idono al-Bukhari hadisu sayna <coughs> Abu Barza bi indi na ko foofu mawaaqiitu salaa da koo tas tasaa tas tas tas foofu moom da koo tas lu bari waaw waaw indi na ko kitaab mawaaqiitu salaa baabu waqti zuhri inda zawaal kitaab mawaaqiitu salaa baabu waqti al-asri kitaab mawaaqiitu salaa baabu maa yukrahu mina an-nawmi qabla al-ishaa voilà waaw kon mu ngi noonu boobu nag indi na ko tamit kitaabul azan baabul qiraa fil fajr léegi bi dëppoo dëgg dëgg suñu xadiis bi mooy bi mu def eh, baabu ma baabu ma yukrahu min an-nawmi qabla al-isha léegi nañu gis nga loolu moom mooy kàddu yi imaamu Nawawi indi sinon xadiis bi ginnaa gudd lii boo gisee mu def ko ci waxtu yi façon waxtu yu bari yi mu def yëpp indi fa xadiis bi pour wan la ne waxtu julli yi kon mooy xadiis bi gën a gudd lool mais bu dee lii imaamu Nawawi indi loolu mu ngi tolloog fi mu ko indi baabu maa yukrahu min an-nawmi qabla al al-isha al-imaam al-haafiz al-Buxaari rahimahullahu ta'aala amiirul mu'miniin mu ne haddathanaa Muhammad ibn Salaam mu ne nettali suñu sëriñ di Muhammad ibn Salaam al-Faraj ko gis loolu waaw al-Bikandi rahmatullahi sulami mawlaa Abu Abdillah al-Buxaari al-Bikandiyu euh, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a gane àddina 162 génn àddina 225 rahimahullahu ta'ala qala akhbarana Abdul Wahhab ath-Thaqafi mu nekk ñu xabaare mooy Abdul Wahhab ath-Thaqafi di Abdul Wahhab ibn Abdil Majid ibn as-Salt ibn Ubaydillah ibn al-Hakam ibn Abi al-As ath-Thaqafi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a gane àddina cent huit am ak cent génn àddina cent quatre-vingt-quatre bu ci nekk nag am na wute wallahu taala alam qaala mu ne haddathana Xaalidunul Hazza mu ne haddathana Xaalidun Xaalidunil Hazza <laughs> Xaalidunil Hazza moom moo ko ne mooy Xaalid ibn Mihraan al-Hazza Abul Manaazil al-Basri rahimahullahu taala Qurashi la woon ne mawlaahum ñi ne Mujaashi'i la mawlaahum allahu taala alam génn àddina cent quarante et un am na wute rahimahullahu taala nabil minhal moo ko jële ci abul minhal di sayyaar ibn salaama ar-rayaahiyu abul minhal al-basriyu génn àddina lan cent vingt-neuf rahimatullahi alayhi an abi barzata moo ko jële abu barza di nadla ibn ubayd ibn abid voilà loolu moo gën a siiw ci turam mais sinon am nañu ne Nadla ibn Amr la am nañu ne Nadla ibn Abdillah ñii ne noo Abdallah ibn Nadla ibn al-Harith la ibn Habbaan ibn Rabi'a loolu am nañu wax loolu bokkoon ci ki nga xamante ne mooy al aslam Abu Barz al aslami al Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu di saxaaba boo xam ne bu siiw la voilà <laughs> waaw waaw waaw nga xamante ne nii euh, mu ngi génn àdduna après les années soixante cinq ci li gën a dëgër hmm? wallahu ta'ala a'lam anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yakrahu an-nawma qabla al-isha ah, wal hadith ba'daha gis nga lii mooy kàddu yi imaamu Nawawi daal di indi fii waaw anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yakrahu an-nawma qabla al-isha wal hadith ba'daha kaana al-imaamu ah, Muslim léegi imaam Muslim nañ jël hadith bi mu gudd nag waaw. dañ ko jël ni mu guddee waaw waaw akbar waaw akbar ah waaw akbar allahu akbar allahu akbar léegi ah mu ngi noonu léegi nañ jël bii bu gudd bi kitaabul park imam muslim bon moom day dajale affaire kitaabul masaajid wa mawaadi'i salaa baabu istihbaabi tabkiiri bi subh waaw sopp gi ñu sopp gaaw a julli li nga xam ne mooy jullit suba voilà indi ko kitaabu saa baabul qiraa fi subh tamit indi na ko foofu ak kitaabu daal di foofu mu daal di dajale kon loolu léegi nañ xool fii mu ne wa haddathana Yahya ibn Yahya ibn Habib Yahya ibn Habib al-Harisi mu ne nettali nañu wa Yahya ibn Habib al-Harisi suñu sëriñ di Yahya ibn Habib eh, ibn eh, ibn Arabi al-Harisi ñi ne Shaybani la Abu Zakariya al-Basri rahimahullah génnaat na 248 am nañu wax avant wallahu ta'ala a'lam rahimahullah qala haddathana Khalid ibn al-Harith mu nekk ñu ne tama Khalid ibn al-Harith ibn Ubayd ibn Sulayman ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Mas'ud al-Juhaymi al al-Hujaymi al-Hujaymi Abu Usman al-Basri rahimahullah gane àddina 120 génn àddina 186 am na wuute rahmatullahi alayhi qala mu ne haddathana Shu'batu mu ne nettal nañu Shu'ba di Shu'batu ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullah gane àddina 82 am nañu wax ba 87 génn àddina 160 al-Basri rahimahullahu ta'ala léegi moom mu ne axbarani xabaare na man dong Sayyaar ibnu Salaama waaw mu ne di nettale ma Sayyaar ibnu Salaama gis nañ ko sànq muy Abul Minhaal rahimahullah taala mu ne annahu qaala sami'tu abi yas'al mu ne dégg naa sama baay muy Salaama <laughs> mu ne dégg naa man nii sama baay mooy ñoo àndoon di yuti xam-xam yas'alu ah ah axbara mu ne qaala sami'tu abi yas'alu muy laaj Abaa Barzata waaw. boo tax di dem di uti xam-xam yow ànd ak sa doom dafa am solo gis nga saxaaba taabi'i yi amul woon ñun waxoon naa la fi gisoon nañ ko ci xadiis yi romboon na ci Riyad bi ñu wax ko fi ay occasion problème bi ñenn ñi di def dem di sàkku ci xam-xam bàyyi say doom ñuy fox léegi yow loolu loolu boo àndoon ak ñoom ci loo xam ne nekkul ci loo xam ne ñoom dañ koo war a taxawi de comme ñu nga dem école wala jàngi wala def déedéet lañ leen di bàyyi ñuy taxawaalu ci mbedd yëkka kii booy dem lu la teree jëlaale yóbbaale premièrement yaa ngi koy teg ci yoonu nit ñu baax ni muy sàkku ci xam-xam benn ñaar mooy dina déggaale xam-xamu yeneen bi alayhi salaatu bu dee kooku moom ngay jàng foofu wala alquran wala leneen ak leneen beneen <coughs> bu bu ci am njariñ du ci am alhamdulilah mooy yow mooy soxlawaatoo lool toog yow di ko jàngal wala di ut ko koy jàngal waaw lu lépp dafa am solo waaw moo tax nit da am sa doom yéen ngeen bokk yenn sëriñ si waxuma sëriñu jébbalu wala waxoon naa ko que ne yooyu xam nga ne kenn waxul loolu voilà que ne rek jébbalu naa mécaniquement la nii parce que si lañ fekkoon saay baay innaa wajadnaa aba ana ñun daal fi lañ fekkoon suñuy baay mu jokk woon ci baayu diw kon nag ñun doom yi man nañ lu dul jokku ci loolu amul lenn yàlla lu ci duggu non loolu moom loolu amul loolu amul rapport ak amul rapport ak yoonu yàlla mécaniquement saa bàyyi ci kiiwul diw la euh, jébbalu woon léegi man ay doomi diw moomee moom laa bokkal génération man ma jébbalu ci moom mécaniquement ñu sax borom bi loolu ku la ku la ne yaa ngi ci yoonu yàlla mu ngi lay nax waaw waaw mu ngi lay ah. xam nga ne waxuñu yooyu mooy nit da doon toog Seydina Omar ibn al-Khattab fekk yore saa saa di jàngale Seydina Omar a ngi fi ba mu laajee garab am na garab goo xam ne comme comme mooy ñoom yàlla bi ñii wax ngeen ñii seen xel dem ci yeneen garab yi dem ci nee na man sama xel dem ci euh, garabu tàndarma mais boo comme que Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar saa bàyyi ngi fi woon waaw man Ibn Omar tax waxuma quoi. yeneen saa saam gis ne la saxaaba ku nekk la ngay wax du lool mu ne mooy an ndax la nee na biñ génnee ma koy wax saa baay mu ne ko nag ah, Seydina Omar naan ko man sama xel demoon na ci lool demoon naa ba koy wax waaye yaa Seydina Abu Abu Bakar yow daal comme a ngi fi te waxu ngeen looloo taxoon man waxuma mu ne ko ko moo ma ko. donc mooy da ngay toog ànd sa doom ngeen ñëw jàngi si ay jataayu xam-xam yuy am yu benn sëriñ boroom xam-xam bi ji ngeen dem ànd ak sa doom. te bu boobaa yéen yéen a bokk sëriñ bi waaw amul man quatre-vingt-dix ans la am wala soixante-dix ans moom mu am ay sept ans du ci dara Ibn Abbas bu doon fekkee jataay yonent saa salaam ànd ak baayam al Abbas ibn Abdul Muttalib al Abbas nan la ko magi wax yow <laughs> mais est naa non man nag sama doom du ma nàngam moo tax loolu nañ ci bàyyi xel moo tax sa yaarum nu salaama baayam la àndal ñu dem sàkku ji xam-xam kon ànd ak sa doom ci di sàkku xam-xam loolu nag waxuñu rek ngay dem bu dee loo xamante ne ci zoom bi la wala ci internet yoo xam ne yooyu suivre la sa doom mën a comprendre day comprendre ba bu dul benn la nga boo xam ne man mën ko par exemple bu dee ne moom wolof la yi mu ngi dal baa ak yooyu même euh, yow ka ngay déglu. mu nekk cheikh boo xam ne moo xam ne Médina la nekk wala Le Caire la nekk wala wala mu ngi mu ngi mu ngi Ouzbékistan waaye di def ay courant direct wala yoo xam ne loolu nga ñëw di koo déglu ak moom loolu sax moo gën même bu dee comprendre wul mu ñëw en tout cas miin loolu ndax boo ko bàyyee mu dem ci leneen lay nekkan ah ci mbiri xale lay nekk waa rawatina nag bu dee ne kooku moom mooy la muy wax ab wolof la wolof lay wax si dégg na wolof wala français la si dégg loolu ala baabi awlaa wa axlaa nga teewal kon Sayyaar ibn Salaama mu ne qaala sami'tu abi xam nga ne kooku bu àndul woon baayam ñu nekk ci boroom xam-xam bu mag bi di Seydina Abu Barza doon loo dégg lii ko baayam yóbbuwul woon voilà radiyallahu anhuma mu ne dégg naa ab yi sama baay yasalu muy laaj Aba Barza an salaati rasulillah sallallahu muy laaj saxaaba bi di Nadla ibnu Ubayd di Seydina Abu Barza radiyallahu anhu di ko laaj ci waxtu yi nga xam ne ci la yonent saa salaam doon julli loolu la pas waxu ko nga décrire mu moom jubluwu ci lool lim ci jublu mooy na qultu Shuba <laughs> nee na bi nga xamante ne nii nag ci la ma nettali lii moom sa yaarum nu salaama ma ne ko ma ne ko anta sameta <laughs> waaw waaw ngir leerlu xam-xam di wan ne tamit loolu tekkiwul ne taalibe bi wax sëriñ bi laaj ko ne ko ndax lii nga ma nettali nii yaa ko dégg ngir leerlu sëriñ bi waru cee ner ah man ngay tiiñal ah man ngay tiiñal ah xoola yeneen saa saral bi ko dimaam ñëwee ne ko nag ah dimaamum na saala ba waaw waafidu bani eh, Sa'd ibn Bakr ah. <laughs> radiyallahu anhu mais bi ñëwee jël gëléey moom yeew ko ñëw ci yeneen saa salaam laaj bi mu laajee ayna Muhammad <laughs> gaa yi ne ah, mooy kee joxoñ ko yeneen saa salaam ne ibnu Abdul Muttalib non ibnu Abdul Muttalib parce que jàpp ne xanaa kay simple wul nii <laughs> laay laaj am ah, pour ñu jaawal bañ a jaawale di ma laaj beneen Muhammad te tamit bon Muhammad yonent moomu ak koog niñ koy waxe ndekeen fii lay moom ñii way toomandoon yii nii nii yeneen saa saam ne ko wuyu naa la mu ne ko nag dama lay laaj ay laaj di taral ci laaj yi waaw bu ma ko jàpp yeneen saa ne ko laajal lu la neex mais laajam ya danaa ko seen sa ki nga yónni mu ñëw indil ñu sa xabaar sa sa sa message wax nañu lii wëgg yi allahu amaraka bi hada est yàlla moo la digal lii waaw waaw yooyu saa sam ne ko laa ah, sa ci ñu yónni nee na dañoo farataal ci ñoom julli juróom allahu alhamdulillah ndax yàlla mi nga xam ne moo teg asamaan yi mu tëwa daal samp su ci samp ah allahu kooku moo la yónni allahu arsalak moo la yónni yoneen saa sam ne ko waaw neew ko ay yow man ngay tiiñal non waaw kon loolu mooy nit ki warul la nekk koo xam ne daa gaaw a tàng mbaq gaaw a mer bu gaa yi leerul sax mu jàpp ne parce que dañ ko wóoruwul non la confiance n'explique pas le con n'explique pas le contrôle wóolu naa la ne veut pas dire que man man du ma contrôler dara c'est que xam-xamu yonent ba lay sensible la mooy suñu diine daa war a leer waaw moo naa ñoom Muhammad ibn Sirin borom xamuy bari doon wax naan inna hadha al-amru diin gis nga xaris yi mooy seen diine ah. ci lañuy xamee nan lañuy ñuy jaamoo yàlla parce que ren la yàlla yoor ngir mu ñëw leeral ñu li mu namm ci ñun ak nan lañ koy jaamoo caabi fii la jaar mëna la nekk nag loo xam ne lu waaye wax ñu ne ko askey déedéet day leer waaw moo tax se chobaneta imam choba dañ ko xamee woon loolu waaw di leerlu moo tax hadis bu jaar ci moom moom daanaka mën ngaa gëmm tëy waaw bu dee ñi nekk ci suufam ba ni muy accès ci moom dëgër nañ yow man ngaa gëmm téye ce n'est pas pour rien koy woo amirul mu'minin njiitu way ngëm yàlla ci wàllu hadith Shu'batu ibn al-Hajjaj radiyallahu ta'ala anhu al-Ataki al-Wasiti Abu Bistam al-Basri radiyallahu anhu mu ne ko eh mu ne Serigne anta yow yaa dégg sa baay di laaj yi eh, waaye bu boobaa it yow bu dee ne mbir mi leer na du loo asaaloo jarul ngay mer sa ne ko waaw fa mu ne ko kaannama asma'uka as-sa'a waaw mu ne moo ngi mel ni koy dégg léegi nii ma la koy wax mu ngi mel ni mbir mi maa ngi koy revivre waaw mu ne sami'tu abi yas'aluhu an salati rasulillah sallallahu alayhi mu répété waat dégg naa sama baay di ko laaj moom Abu Barza radiyallahu anhu ci julli waxtu julli yore saa salaam fa qaala sayyidina Abu Barza radiyallahu anhu ne ko kaana laa yubaali ba'da ta'xiiriha qaala ya'ni al-isha doonul bàyyi xel ci léeg-léeg yéexe gu mu ko yéexe mooy julli gee gisoon nañ hadith sayyidina Anas bi ñu la doon wax sànq te bu imaam mu jéego indi fii waaw ba ñuy xaar yoneen saa salaam di xaar mu ñëw nit ñi de ko xaar. Eh, di ko xaar di nelaw di xaar di nelaw di xaar ba mu ñëw ah <coughs> mu ne alaa inna an qad sallaw thumma raqadu wa innakum lan tazaalu fi salaatin man tazartumu as-salaat hadis boobu te mooy bu mujj bi te gisoon ko ak hadis Seydina Omar bi Seydina Omar di ñëw naan ah yeneen saa soxna raqada sibyaan wa raqada li nisaa wa sibyaan jigéen ñi xale yi ñu ngi nelaw de waaw yeneen saa sam génn. fekk boppam mu ngi toq ndox naan innaha la waqtuha lawla an ashqa ala ummati dëgg-dëgg waxtoom wi mu gënee mooy nii ci guddi moom gee bu ma bañul woon a teg coono sama xeet allahu akbar kon loolu la doon wax naan léeg-léeg yoneen saa sam da ko doon yéexe nekkul woon heure bu fixe boo xam tous les jours ak bi noonu la ko doon jullee léeg-léeg da ko doon yéexe ba ci biir guddi gi wala kaana laa yubaal yi doonoon bàyyi xel ba'da taxiira lenn ci yéexi ko waaye nekkul woon li nga xam ne moo doon règle bi voilà qaala yaani al-isha ila nisfil layli da ko yéexe baaca njom waxtalu mooy moitié moitié wu guddi gi wala yuhibbu te yeneen saa san <laughs> ñu ne ko mais diw yeneen saa salaam diw diw de dafa dafa nelawa nelawa nelawa nelawa nelawa nelaw ba waxtu wi weesu ko waaw waaw hatta asbax dafa nelaw ba xëy mooy julli ji nag raw ko mu ne daaka rajulun baala shaytaanu fi udunayhi mu ne kooku nit la koo xam ne seytaane moo mbir moo tiim coro coro coro ci nopp bi <laughs> urine ci nopp bi <laughs> mooy loolu lan la doon yi la yenn saa sax looloo tax mu doon bëggul woon ah, an nawma qablaha di nelaw avant wala al haditha ba'daha waaye bëggul woon waxtaan ah, fell aw waxtaan ginnaaw gi waaw waaw xoola qaala Shu'ba sayna Shu'ba ne thumma laqituhu ba'd fa sa'altuhu fa qaala waaw nee na ginnaaw ma dajewaat sama sëriñ ba waaw ko di sa yaat ñu salama Abdullah ma laajaat ko même hadis bi ndax doon <laughs> leer la at-tathabbutu fil ilm tekkiwul ne koo wóoruwul mais daa bëgg sa waay lii waxtu en plus waxtu julli lay wax waaw il faut waaj li muy nekk mu bañ a nekk loo xam ne da koo yaakaar wala foog naa ma nee na ma dajewaat ak moom ma laajaat ko waaw fa qaala mu ne wa kaana yusalli zuhra hiina tazuulu shams mu ne Abu Barza nee woon na saa baay ne yoneen saa sam doon na jullit tisbaar bu jant bi jéngee nekk zawal ba jéng lu zénith wal asra mu ne aj tàkkusaan nag jamono joo <laughs> yazhabu ar-rajulu ila aqsal madina foo xam nit ki mën naa dem fa gën a sori ci Madinatul Munawwara ala saakina afdal salaatu wassalaam wa shamsu hayya jant bi mu ngi fi leer nañ moom naan mu ngi dund qaala mu ne wal maghribu laa adri ay xiina zakara mu ne kantaan ak timis moom fàtte naa waaw gis nga nettali la nga jàpp la nga ne ah lii nag moom jàppuma ko xaala sayna sooba nee na summa laqituhu ba'd ma dajawaar ak moom ñetteeli yoon sama sëriñ bi Sayyaar ibn Salaama fa sa'altu ma laajaat ko fa qaala mu ne wa kaana yusalli subh mu yokkal ma subh fa yansarif doon na julli suba moom yeneen saa salaam loolu la Abu Barza wax radiyallahu anhu nit ki dem ar-rajul fa yanzuru ila wajhi jalisi alladhi ya'rifu fa ya'rifu bu paree mooy bu jullee fajar yeneen saa salaam suba jullit fajar farata gi suba gi bu sëlmalee nit ki ki mu toogal ki nekk ci wetam ah nga xam ne dina ko xàmmee waaw moo ne wa kaana yaqra'u fiha bi te doon na ci jàng ci fajar juróom eh, benn fukki laaye jëm téeméer kon lii nii la ko al imam al hafiz muslim abul husayn rahmatullahi alayhi daal di indee ah, eh, fii nii allahu akbar Allahu akbar waaw eh, kaddu yi wa loolu doon na ko indiwaale ko tamit moom imaam Muslim ci kitaabul masaajid wa wa wa baabu istihbaab at-tabkiir boobu eh, boo eh, du ci Seydina la jaar Hammaad ibn Salama moom di ibn Diinaar al rahimahullah moom moo ko jële ci ki nga xamante ne mooy Sayyaar ibn Salaama Abil Minhaal hmm? rahmatullah alayhi qaala mu ne sami'tu Abaa Barzata al-Aslami yaqul kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam yu'axxiru al-ishaa'a ilaa thuluthil layl doon na ko yóbbu yéexe gee ba boo xaajee guddi ñetti xaaj benn xaaj ba wa yakrahu an-nawma doon na sit nag bañ ñuy nelaw qablaha avant julli gee wal hadiis ak jàng ak di waxtaan baadaha ginnaawam loolu banim jeexe léegi kon suñu xadiis yaa ngi ni kon xadiis bi léegi nañ xool al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah li nga xamante ne moom la ci wax ci bi muy sharh xadiis yi ci eh, sharh saxiixu al minhaj sharh saxiixu muslim ibn al hajjaj wa mawaadi'is salaa waaw mooy xadiis biñ la mujjee wax léegi yoon boobu Hammad ibn Salama <coughs> jële ko ci Sayyaar ibn Salama Abul Minhali eh, léegi Imaam Nawawi bi sara xadiis yooyu ndax da leen boole mu ne waaw mu ne qaala al-ulamaa mu ne boroom xam-xam yi te mooy ñuy waxaale suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi baabu karaatil xadiis ba'da al-ishaa ila aaxira buntu sib sib nit ki di fell waxtaan ginnaaw ay gu mu jóga <coughs> waaw mooy ishaa te mooy jeex léegi nag mu ne qaala al ulama mu ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi nee nañ wa sababu karahati nawmi premièrement wa kaana yakrahu nawma qablaha yeneen saa sam bëgguloon beneen bi yuhibbu la yuhibbu nawma comme biñ gis sànq bi jaar ci Seydina Shuba ibn al-Hajjaj <coughs> rahmatullah alal jami mu ne yeneen saa boroom xam-xam yi mooy côté boobu kon yeneen saa sam bëgguloon ñuy julli am na luñ ci wax léegi ne da dañ nga xëbaabal <laughs> julli ji yeebu mu ne boroom xam-xam yi ne wa sababu karahati nawmi qablaha annahu yuriduha li fawati waqtiha bi istighraqin mu ne boo gisee boroom xam-xam yi rahmatullah sabab li waral tax tax bi tax yonent bay saa bëgguloon nit ñi di nelaw avant géeye waaw bu dee ñi ci jàkka ji moom taxul ñoon garaawul parce moom dina ñëw yonent saa jiite leen moo tax hadis say na anas biñ la wax sànq dana nit ñi dañoo nelaw <coughs> xaar yoneen saa salaam ba waxtoom doon ñëw gisuñu ko ñu nelaw waat yee wax <laughs> xool gisuñu ko ñu nelawaat loolu gisoon nañ ko ci taxrij yu xadis boobu mujj bi da dinañ la wax boo delloo xadis mille soixante-trois foofu lañ ko gisoon di nga gis taxrij daag yooyu waaw te borom bi moom lay wax ca laay ba tatajaafaa junuubuhum anil madaaji' yad'uuna rabbahum xawfan wa tama'an wa mimmaa yunfiqun mooy ña nga xam ne tatajaafa junubuhum seen wàll ya day jóg ak kiiwaat ah anil madaaji ah, ci seen tëjuwaay du ay lala mooy ñi nekkoon ci jàkka ji julli timis di xaar ngee ñooñ la alquran doon wax foofu ci laaya boobu suuratu sajda voilà lu ñooñ nga doon wax mais après nag man nga koo dellu man na dem balaa laa la ñële mais ba muy wàcc ñii la doon wax voilà te ñooñu mooy même bu ñu ne la parce que ñoon ñu ngi xaar moo tax yeneen saa saa mu xamal leen ne yéen li ngeen nekk baax na waaw ndax yéen yéen a ngi ci julli innakum lan tazaalu fii salaa man tadartumu salaa yéen a ngi ci julli même bu dee yéen a ngi toog ñii di dajjantu voilà di di yeewu xool ndax yore saa sa ñëw na gisaatuñ ko gaa yi nga foraat bët mu ne yéen yéen ngi ci julli fekk nekkuñ fekk yéen ngi di xaar julli mais ñi nga xam ne nekkuñ foo xam ne ñooñu la wax yore saa sa bëgguloon gaa yi nekk seen kër ya di nelaw wala feneen foo xam ne yow wóorut gaa boo may loo am ku la ah. tax mu ne boroom xam yi nee nañ sabab bi tax tax tax bi tax ñu daal di sit di nelaw avant mooy an yuridu haali fawaati waqtiha mooy day gaaral waajoojee aji nelaw di góor ak jigéen ci yem ci ah waxtu julli wi nag muy gée daal di koy ricc te lu koy waral bistigraqi naw mi ndax day xóot ci nelaw ya muy nelaw waaw aw li fawaati waqtiha wala boog waxtoom daal di lay ricc al muxtaar ba nga xam ne wal afdal bi nga xam ne moom lañu mooy moo luñ naan muxtaar bi bi nga xam ne moom lañ gën a tànn te moo ëpp ngëneel mu raw la ndax ay nelaw ñaar yii yëpp tax na yeneen saa sam bëggul lool mu ne wali wali allah beneen tax tax yatasaahala naasu fii daalik bañ tamit nit ñi di xaw a sàggan ci wàll wi buñ nee nii rek ñu dem nelaw yi te julleegu jegee waaw fa yanaamu ñuy nelaw am salaatiha jamaa ñuy nelaw dem nelaw yi ah garaawul maa ngi dem tëddi quoi bon après moo jàkk ji garaawul après man bu ma yeewoo julli waaw bu ko defee ñuy sàggane di julli gée di ko def même bu dee wóor na ni lañ julli di ko def mbooloo te loolu moo gën waaw bañ ñuy sàggane loolu